ci siège bi nga xam ne moom la posé woon waa Taayif mu dëppoon ilal Ja'irraana xayta xubisatil ghanaa'im fa nga xam ne fa la waxoon ñu daldi fay denc daldi fay téye màng mi di butin de guerre bi ñu am ci xare bi di ghazwatu Hawazin nga xam ne waxoon nañ la moo bu Taayif bi prolongement wu Hawazin la naka noonu sariyatu Awtaas ci jotaay bii weesu nag boo fàttaliku waaye ñu ngi woon ci xadiisu seydina imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi aleyhi ci xadiis boo xamante ne nii mu ngi ko jële woon ci sëriñam di Amr ibn Shuayb an abiihi an jaddihi abdillah ibni amr mu jële woon ko ci amr ibn shu'ayb amr di doomi shu'ayb shu'ayb di doomi muhammad waaye muhammad boobu du moom moo ne ci tàllale gi an jaddihi mooy maamu kan maamu shu'ayb muy abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anil jamii càllale boobu lañ ko gise woon defoon nañ taxriiju xadiis bi muy xadiis bu wérul walillaahi alxamdu wal insha allahu taala waxoon nañ ne boroom dalaa'il annubuwa di imaam al raxmatullahi alayhi ko ci yoonu imaam ibn isxaaq fële ci yunus ibn Bukayr an mu indi même càllale bi mu ne fa xaddatani Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhum léegi nag nañ la bu dee euh, bu siiratu ibn Hishaam foofu fi ñu yemoon ci fa weesu falayam waaye riwaawa riwaaya imaam al-Bayhaqi bi dafa continuer biñ la waxoon mu ngi ci Dalaa'ilu Nubuwwa nga xam ne kon gisoon nañu fi ñu yemoon bii paase mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak see Ji'irraana mu daldi nëgëndeku lu toll entre treize ak dix-neuf bés ci fan fukk ak ñett walla jàpp fukk juróom-ñeent ci ay fat ay fan mu koy nëgandi ko waa Hawazin am délégation bu ñëw ci ñoom daldi tuub parmi Zuhair Abu Surad wala Zuhair ibn Surad mi newoon seen porte drapeau ñu daldi porte parole ci yoroon seen kàddu ñu daldi wax ak sallallahu alayhi wa sallam ci ana naka lañuy def ñoom daal li ñu li leen tax indi tamit mooy na mu delloo leen seen alal yi ak seen soxna yi ak seen doom yi yi ñu jàpp ci ghazwatu Hawazin yonent bi alayhi salaatu wa salaam seen doom yi ak seen soxna yi ñoo leen gënal walla alal ji tànn leen benn ci yooyu benn ci yooyu laa mën a séde te côté boobu li tax mu wax loolu incha ci riwaaye imaam al buxaari bi raxmatullah aleyhi dinañ ci gën a ñëw léegi ñoom ñu mu ne comme que la demee ñu tànn jigéen ñi seen doom yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax leen saleen li ñuy wax bu jullee tisbaar ba jiite ñi tisbaar buñ jógee ñu wax loolu bañ ko defee moom aleyhi salaatu wasalaam sa saase mu jóg ne leen man ak waa banul muttalib waa bani abdil muttalib lépp loo xam ne lañu am ci màng mi daal dinañ leen koy sedde moom daal leen koy jox ci ci jaam yi waa muhaajiruuna yi daldi jóg wax la même chose def ni ne ñun moom alal ji yépp mu ngi ci yonent bi aleyhi salaatu ci loxoom lañ koy delloo waa lamsaar yi daal di wax la même chose waaye nag mu am nag ci arab yi ñoo xam ne ci kaw-kaw yi lañ bokk ñoom gisewuñu ko noonu te ku mel ni Uyayna ibn Hisn ak al Aqra ibn Habis ak al abbaas ibn mirdaas as-sulami ñoom ñoom lu bañ ne ñun duñu seede duñu maye suñu part di déedéet dañ koy garde yonent bi aleyhi salaatu salaam waaye waa waa waa waa banu sulaym ñoom dañ ne ah déet ñun ànduñu ak li abbaas wax li al abbaas ibn mirdaas wax ñun ànduñu ci ñun suñu mbir li ñu am lépp maakaana lana fa huwa li rasulillah sallallahu ñun li ñu am ci bitin de guerre yi comme ni muhajirun ak lansaar def lañuy def mu ngi koy teg ci loxoy alayhi salaatu wassalaam son nañ ne al Abbaas ibn Mirdaas da ca meroon ndax nee na gaa yi waxantumuun yi dangeen ma doyadil ñàkke ma ma reconnaître sama gëdd ci biir nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam nag def leen proposition beneen pour ñoom ñi nga xam ne dañ ne dañuy téye seen àq mu ne leen képp koo xam ne moom day téye àqam ah, ci jaam yi nii na ko leer ne bopp bu nekk tet bu nekk ci ay jaamam hmm? kooku day am lan faraidu faraidu lay am day mel ni moom mooy da koy jox équivalent wu euh, six gëléem ci premier fay bu ñuy amati foofu noonu lañu yemeen moom alayhi salaatu wassalaam ci nettali bi léegi nag ñu waroon a continuer muy riwaaya dalaa'ilun nubuwwa bu imaam albayhaqiyu raxmatullaahi aleyhi mu ne keroog bi nga xam ne kon yonent bi alayhi salaatu ci la leen def proposition boobu après mu ne leen fa ruddu ila nnaasi abnaahum wa nisaahum léegi yéen waa banu tamim yéen waa banu fazaara ak al Abbaas ibn Mirdaas mi nga xam ne waa banu Tamim ñoom d'accord atuñoo moom mu ne leen nag képp ci yéen ku bëgg jàpp téelim yor lii lii mooy proposition bi après nag mu ne leen nag kon nag delloo leen waa Hawazin ñi abnaahum seen doom yi wa nisaahum ak seen jigéen ñi foofu lañ yemoon te foofu la yem ci siiratu Ibn bu ñu delloo ci li boroom dalaa'ilu nubuwwa imaam al bayhaqi bi sanadin xasan eh, ndax mu ngi jaar walla saxiix rekk ci imaam al bu imaam ibn isxaaq mooy même càllale bi bu ñu ko continuer kon aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu ne kon delloo leen gaa yi waa Hawazin seen doom yeeg seen jigéen ñi mu ne summa rakiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wattaba'ahu nnaasu yaquuluun yaa rasuulallah iqsim calaynaa fay'ana xatta dtarruuhu ilaa shajaratin fantazacat fantazacat ridaa'ah nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw gi mu war wattaba'ahu an-naasu nit ñépp jóg topp ko yaquluuna ñu ngi ko naan yaa rasuulallah aywa ndaw ndaw yàlla li subhaanahu wa ta'aala iqsim naan ko waay yonent bi suñu butin de guerre bi alal yi nga xam ne yàllaa def mu delluwaat ci ñun xam nga defoon nañ différent entre fay u ak ganima fay mooy loo xam ne maa awjaftum fiihi min xaylin wala rikaab comme li waxoon ci suuratul xashr suuratu bani nadiir maa afaa li nga xam ne alal ji nga xam ne buur yàlla moo koy jël delloo ko jullit yi Ah, nga xam ne bal bu tàkk dara amul ñoom ñu daw yéeféer yi daw bàyyi ko fa ci terrain de guerre bi te résisté wuñ loolu mooy fay ganiima nag mooy loo xamante ne nii moom xeex da cee am moom lañ naan butin de guerre waaw comme Badr ba xare ba amee lañ fa jële fay mooy comme waa Banu Nadir léegi loolu lépp nag mooy al anfaal yasaluunaka an il anfaal qul il anfaalu lillahi wa rasuuli waaw mooy al anfaal moo gina a yaatu eh, <laughs> te fay dafa am beneen affaire xam nga <laughs> benn sew sew bu ci ne mooy xam nga euh, loolu lu am solo la <laughs> loo xam ne bu ko jullit xamee dina ko dimbali ci mbañ a ñee kenn rawatina ab yéeféer ci affaire u alalu àddina boo xam ne jëf ci lu baax taxul waaw ne am na ñi nga xam ne dañuy am alal ju baax di ko jaamu yàlla ko ñooñu jar nañoo ñee waaw li alayhi salaatu wasalaam doon wax naan laa xasada illa fi waaw mu boole ci boroom alal bi nga xam ne moom da ciy jaamu yàlla bi ci dépenser ci yoonu yàlla fay xam nga dañ ne alal du ñu delloo la bu ñëwaat mooy kon ci loxo yam ne woon ndeke gaayam moomuñu ko woon te nag à vrai dire noonu àddina bi yépp loolu naa mooy ne àddina bi yàlla na ko fee teg ngir ñi nga xam ne ñoo koy jaam moo tax mu ne wamaa xalaqtul insa wal jinna illa liya'budun binduma jinne ak nit lu dul ngir objectif bi lii la lii lay xaar ci ñoom mooy ñu jaamu ma waaw muxlisiina lahu diin walaw karihal mushrikoon mooy day nekk loo xam ne dangeen koy sellalal ni ngeen koy jaamoo waaw jaamu yàlla jëf yi ngay jëf lépp nga sellal jëfu xol jëfu cër lépp nga sellal ngir yàlla àddina bi nag buur yàlla daleen ko da koo defal ngir ñi nga xam ne ñoo koy wom ñoo ñoo nangoo wombatu xéewal yi fi ne yépp pour ñoom la pour ñoom la léegi nag te ñu ko yéeféer yi nag liñ ciy am loolu à vrai dire ñoom moomuñu ko ñi nangul yàlla ñoo ko moom mais buur yàllaa doxale noonu waaw nga gisub yéeféer bi am loo xam ne jaamukatu yàlla bi waliyu bi yàlla bi boroom xam-xam bi xaaju am loolu à vrai dire alal ji jaamu yàllaa ko moom moo tax bu jógee ci ñoom ñëwaat ci yow comme ci façon xare yi nii nga xam dañoo daw dañ naan fay dama lu delluwaat ci ñun la rek ndax yi à vrai dire yéeféer yi fii àddina dañuy gunge jullit ñi kese waaw mooy li nga gis pouvoir yeeg yooyu yépp waru leen woon de ndax kuy gungewaate moom waroo woon a nekk ci yooyu yépp dañuy gungewaate rek jullit ñi lañuy gunge ci àddina bi ndeysaan waaye nag loolu mënoo ci dégg ne kon léegi man yow vraiment chapeau merci à toi léegi ni may def ah kon kay sawaay bu ma rombatee alalu yéeféer mën naa ko jël comme que dañ naan la waxuñ la lool de dañ naan yé ñi gëm yàlla ñoom la yàlla ñu yoroon ko waaye ndax ñee ay gungekat kese lañ waaye nag il faut fi ñu koy jële mu jaar yoon waaw xadiisu dayyaan xadiisu dayyaan lan la yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax këne yowmal qiyaam kenn benn jullit du amal ab yi jullit ab yéeféer àq lu dul ne balaa dem àjjana dina ko fay ba pare yéeféerit bu yoralee jullit àq fokk mu fay ko pare doora dem aljana bu dee non safara bu dee dafay bu dee fële jëm léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam kon seydina abdallah ibn amr ci dalaa'ilu nubuwa ci yoonu imaam yunus ibn bukayr an muhammad ibn isxaaq qaala fa xaddatani amr ibn shu'ayb an abiihi an jaddi abdallah ibn amr ñu topp yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu waree fattaba wattabaahu nnaas yaquluun ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam fay ana nit ñi topp ko lii nag mooy kaw-kaw yi la mooy guerre bi dafa bari ay kaw-kaw yu ci yu ci participer ñoo xam ne gis nga seen chef seen chef yi al aqran ibn haabis waa banu tamim uyayna ibn hizn waa banu fazara Euh, waa waa waa al Abbaas ibn Mirdaas waa banu waa banu waa banu Sulayma ak ñeneen léegi nag gaa yi dañoo topp yonent bi aleyhi salaatu topp ko rek naan ko waay waay yow ndaw yàlla li si séddalil suñu màng mi ñu jële ci xare bi ndax bi <laughs> dafa yàgg <laughs> sama ñoom <laughs> non mais màng mi ñu ngi ko am Hunayn ko waa Hunayn jeex am ñu yónni ñu dem Awtaas ñu jóge fa dem dem dem dem Taïf jóge Taïf 40 jours de siège li selon li gën a dëgër ñu ñëwaat fii yonent bi alayhi salaatu salaam xaar 13 jàpp 19 jours waay waay yonent bi alayhi salaatu salaam aqsim alaynaa fay anaa waay gaa yi topp ko kaw kaw yi ak mu'allafatu qulubuhum yi <laughs> ca lañu newoon de turaqaa yi gaa yi gëm ci waa Màkka fekkoon mbir mi waaye topp ko way yonent mi aleyhi salaam séddale ñu suñu suñu suñu suñu suñu butin de guerre bi xatta tarruhu ila shajara fantazaat ridaa wala fantu ziat waaw mu ne mais dañ koo topp mais yonent mi aleyhi salaatu salaam finalement du moom mooy mooy moom mooy conduire gëléem gi fan lay jaar mais gars niñ ko sëse topp ko topp ko topp ñoom ñoo far mais di ko topp ba niñ koy obligé ci amatul feneen fu mu fu mu jaar lu dul benn garab la sës hatta tarruhu ila shajara gaa yi dañ koo topp ba mu ba mu sës ci benn garab fantasaat <laughs> garab gi ci boppam bi mu ci ñëwee ba sës ci garab gi nag mooy rida mooy liy féete kaw ci yére yi xam nga ridaa ak isaar rida mooy liy féete kaw isaar mooy li ngay takk mu jëm ci suufu óom yi waaw <laughs> rida nag mooy tegu ci kaw ba loolu noonu lonku ci garab gi waaw <laughs> lonku ci garab gi nekk ci nit ñi nag fa qaala yonente mi alei saatu salaam naan yaa ayyuhan naas ruddu alayya ridaa'i <laughs> fawalladi nafsi fi yadihi law kaana lakum indi adadu shajari tihaama na'aman la qasamtuhu alaykum thumma maa alaf maa alfaytumuuni baxiilan wala jabaana wala kaddaaba sallallahu alayhi wa sallam loo gaa yi dañ koo toppa toppa toppa ba yéreem kawam deñ <laughs> ba ñu koy sësa ci garab gi ñépp topp topp ko tula xaaw yeeg kaw kaw yeeg gaa yi mu allafatu qulubuhum yi saway waay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waay séddale ñu mbir mi ñoddale ñu suñu alal ji <laughs> ba yéere kaw bi deñ mu ne leen ayyuhan naas yaa ayyuhan naas ee mbooloo mi ruddu alayya ridaa'i waa waa delloo leen ma sama sama sama mbubbum kaw mi delloo leen ma ko <laughs> topp ngeen ma bam rot léegi jox leen ma ko delloo leen ma ko fa walladhi nafsi bi yadihi maa ngi wàcc ki nga xamante ni man sallallahu alayhi wa sama bakkan mu ngi ci loxo muy borom bi subhaanahu wa ta'ala law kaana lakum indi adadu shajari tihaama na'man la qasamtuhu waat naa ci kooku këne bu ngoon ne daa nekk fi man lu toll ni garab yi nekk fii ci ci péninsule arabique bi côté Tihama ñu féete côté Makka ak zone boobu hein bu ngeen amoon bu doon ne dama leen yoral alal yoo xam ne noo ni ni garab yii fii nii la toll naaman ñu nekk ay jur xéewal di ay jur yoo xam ne lu toll ni garab yi lañ toll ci bariwaay wat naa ci yàlla kononte kon la qasamtuhu aleykum dinaa leen ko partager séddale summa te bu ma ko defee bu ma leen ko séddalee ba pare maa alfaytumuni baxiilan wala jabbaanan wala kaddaaba te bu ngeen ma trouver bu ma leen ko séddalee ba pare ma nekk koo xam ne ku nay la waaw bu ma leen di sédd bu ma leen koy séddalee di ngeen xam ne duma ko nay waaye walla jabanaa du ma tamit ku ragal du ma ne du poltron waaw walla kazaaba teg du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne waxkatu lu amul laa walla iyaadu billah <laughs> sallallahu alayhi wa kon nag ruddu alayya ridaa yi delloo leen ma sama nja sama sama làmbaayu kaw <laughs> waaw kon kay mbir yi lool mooy ne jox leen ma rek sama kii <laughs> ni ngeen ma topp nii waaye alal ji lum bari bari bu ko ginoon bari ba toll ne garabu tixaamays dinaa leen ko séddale te bu ma leen ko séddalee ba pare du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne ku nay la non ndax am na nit ñoo xam ne ñoom bu ñu amee la seenu nay di feeñ parce que alal alal des fois révélateur de jikko la mais naka noonu la ñàkk nekk révélateur de jikko waaw moo tax yooyu daal mbir la yoo xam ne buur yàlla moom lu ne am na ñoo xam ne ñàkk moom bu ñu ñàkkee rek nga gis ñooy kan dëgg-dëgg waaw muñ nga dem ndekete yoo mu ndekete yoo muñ nga nekk alal jala woon waaw nga gis nit am commencé rëy rëylu loo xam ne ba mu ñàkkee kenn xam na su koo xam ci moom ñu naan waa ji daa am jikko yu bees moom de daa kii rek soppeeku ndeke soppeekuwul woon di déedéet c'est alal mooy révélateur de jikko mooy day détecter say jikko di ko feeñal ah alal ju mel noonu de yal nañu ci yàlla musal alal joo xam ne day pousser nit ki ci mu nay donc kay danga naan bu doon sax mu nga fa woon yal na ko yàlla dindi laata muy ñëw ndax feebaru xol la yoo xam ne baaxuñu ci ci ci ci ci cheminement wu nit baaxuñu ci ci jullit baaxuñ ci nit kon mu ne <coughs> du ngeen ma trouver ma nay de même bu toloon nit garabu tihaama yi nay du tax ma bañ leen koo séddale bu boobaa walla jabaanaan du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne ab ragal laa de walla kaddaaba du càggante na koo xam ne li muy wax amul waaw mu ne summa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila janbi ba'iirin fa axada min sanaamihi wabaratan fa ja'alahaa bayna usbu'ayhi summa rafa'ahaa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam summa ginnaaw gi qaama mu jóg mu taxaw waaw lii mooy ah. Eh, bi ko gaa yi kiiwee ba amatul fi mu après mu mu jóg taxaw <laughs> ilaa jan bi ba'irin ci côté benn benn gëléem fa axada min sanaamihi wabara mu jël ci kii bi mooy boos bi sanaam wabara jël ci ab kii euh, wabara mooy waa ji euh, kii la ah, ah, euh, karaw voilà karaw mooy suuf ci bàyyi ma yeeg yooyu wabara mu jël ab karaw fa ja'alaha bayna usbu'ayhi def ko ci diggante diggante ñaari baaraamam yi sallallahu alayhi wa sallam rafa'aha mu yëkkati ko pour wan leen gis ngeen lii ni muy woyof déglu leen ma wa qaala mu ne sallallahu alayhi wa sallam ayyuha wallahi maa lii min fay'ikum wala haadhihi al-wabara illa wal xumusu mardudun aleykum fa addul xiyaata wal maxiit waaw fa innal xuluula aar wa naar wa shanaar ala ahlihi yawmal qiyaama yeneen ci ma lay saar saar bi mu jógee ba taxaw ba jël ci garabu ci ci ci gara eh, eh, karawu géléem boosu géléem gi mu ne ay nnaas yéen nit ñi wallaahi maa ngi waat ci yàlla maali min fayikum loolu moo tax léeg-léeg nag di waat même buñ la demandé wul waat lool sunna la mais ci loo xam ne dëgg lay doon mais nekk fi di waat nag sa sa kantaa nag yow lu ñu wax nga waat lool nag lañ tere waaw loolu moo baaxul waaw bari ngiñ buñ nee nii rek nga giñ déet mais léeg-léeg surtout ci yu am solo yu mel nii man nga cee waat sans pour autant ñu demander la la waatal moo tax alayhi salaam bari na lu mu koy def gisoo walladhi nafsi nafsi bi yadihi sànq la ko wax noonu fii it mu ne wallahi yéen ni maa ngi waat ci yàlla ne leen maali min fayikum wala hadhihi alwabaratu illa alxumus wat naa ci yàlla ne awma ci seen butin de guerre bi ci seen fay bi alal gi jóge ci waa Hawazin ñëw ci yéen ah wala hadhihi wabara du caagante ne karaw gii nga xam ne ci benn ci gëléem laa ko jële illa al lu dul un cinquième bi mooy alal ji lu muy bari bari bari bu ñu ko bu ñu ko séddalee def ko bu ko xaajalee def ko juróomi xaaj man benn xaaj bi képp laa ci am loolu koy xam nga ne loolu bariwul juróomi xaaj ah yow nga am ci lu dul benn benn kese la ci am moom alayhi salaatu wasalaam mu mu ta benn boobu ma ci am wal xumusu mardudun aleykum te xumus boobu mais ci yéen lay delluwaat mooy même la ma ca am man sallallahu alayhi wa sallam ci yéen lay delluwaat kon nag fa addul xiyaata wal maxiir eh? mooy wal mixyat wal mixyat lu tax ma naan maxit wal mixyat fa addul xiyaata wal mixyat kon nag delloo leen képp koo xam ne jël nga fi dara xiyaat xatta yal yal jamalu fi fammil xiyaat xiyaat mooy lan mooy li nga xam ne moom lañuy eh, eh, fii fii fii eh, sammil xiyaat mooy kii Euh, euh, puso puso voilà mooy puso voilà moom la suuratul Araf voilà mooy kon euh, mu ne leen lon loolu laa ci am te loolu day dellu ci yéen kon nag delloo leen képp ku fi jël lu toll ni puso na ko indiwaat ak mixiyat benn la ñoo bokk lu ñuy tekki waaw xiyaat ak mixyat ñoo bokk lu ñuy tekki rek mooy li ñuy ñawe comme ay pusoog yooyu kon nag ku fi jël dara nanga ko indi même bu dee lu tool noonu la fa inna al ghulul aar ndax kat mooy jël gu nit di jël ci butin de guerre bi laata ñu koy séddalee loolu mooy ay ghulul moo tax mooy premier xadiis bu imaam at-Tirmidhi te mu ngi tamit ci saxiix imaamu Muslim ibn Hajjaj al-Hajjaj rahmatullah alayhima mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu laa yaqbalu Allahu salaatan bighayri tahuur bighayri tahuur wala sadaqatan min ghuluul mu ne buur yàlla du nangu bu mu ko jëlee woon imaam at-Tirmidhi Qutayba ibn Sa'id rahmatullah alayhi mooy Seydina Abdullah ibn Umar mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na laa yaqbalu llahu salaatan bi ghayri tahuur bi ghayri tuhuur waaw bi ghayri tuhuur buur yàlla du nangu benn julli boo xamante ne nii laab amu ci moo xam jàpp la pour ki war a jàpp wala jàpp gu tooy bi wala turaabiya bi wala suuf wala tiim wala leneen en tiime wala ku war a sangu buur yàlla du nangu julli joo xamante ni nii jàpp amu ci loolu moo tax ku fi julli salaatul janaza nga ne ma ne la eh, eh, léegi je pose une question salaatul janaza kooku day fa war a jàpp ñu ne la waaw day jàpp parce que salaatul janaza la tudd mooy julli la waaw mooy salaatul istisqa yooyu yépp parce que mbir mi bu xasee nekk julli te yonent bi dafa joyal laa yaqbalu llahu salaata salaatan loolu dafa général nakira général la waaw mooy c'est moo tax ku mel ni maalikee rahmatullah alayhim ci jëlee ba ne sax gis nga même même même koo xam ne day jàng alxuraan nii war a sujóot sujootul ci laa wax kooku il faut mu am jàpp parce que ju sujóot mbir la moo xam ne daa taq mooy ci julli la bokk waaw même loolu il faut waa ji fu fekk ko mu am jàpp waaw mu am jàpp kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne laa yaqbalu llahu salaa salaatan bi ghayri tuhuur wala sadaqatun wala sadaqatan min ghulul du caagante ne nim dul nangoo lële la dul nangoo tamit sarax boo xam ne ci mooy da jël alalu butin de guerre bi nga jël ci loo xam ne laata ñu koy ñu koy séddale loolu mooy alxulool waaw buur yàlla nag ku jël alal ju mel noon di ci jaamoo yàlla wala di ko saraxe buur yàlla du ko nangu loolu nag tekkiwul ne alalu butin de guerre rek la mooy jépp alal joo xam ne luubal la alalu luubal la alal la joo xam ne lewut alalu corruption pot de vin yi nga xam ne daganul mooy alal ju daganul bone boo ci saraxee maa ngi ciy def ay œuvre caritative noonu ngeen koy waxee yooyu yépp suñu yonent ma de sar sam nee na buur yàlla du ko nangu waaw mooy buur yàlla da ko dul nangu loolu moo tax lool la Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon tudde xutbu raxa li nga xam ne moom mooy wër wër film mooy ne gis nga li ngay lekk le ak lewam non loolu moom sax sa alal li li ngay dunde ak lewam non loolu moom mooy mooy kii sa axe central bi te loolu xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam ci la ko jële mooy li mu wax noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne waa ji nga xam ne dafa kii dafa dafa dafa dafa dafa tukki tukki bu sonnam boobu poussière ashanta akhbara lu ne waaw waaye mu mu yëkkati loxoom di di ñaan naan yaa rabbu yaa rabbu fekk li muy dund dafa xaram li muy li muy naan dafa xaram li mu sol dafa xaram loolu lépp dafa xaram kooku nan lañ koy nangu la mooy waaye kooku duñ ko nangul yonent bi saa saa wax fii wala sadaqatan min ghulul du caagante ne sarax boo xamante ne ci loolu nga ko jële di jaay ay maa baax booy jaay maa baax il faut mbir mi lew moo tax ay joué ay kentee ki kertee ki xaw ma kentee ki ker lan nañ koy wax PMU façon yooyu jeu de hasard yi ba pare ñëw di ci jaayu mbaax loolu mooy yow xamoo li ngay def yàgg ci jëlum saw di ko di ci dindi sobe yéen a yem wala jëlum saw naan da nga koy ay mbéewal naan da koy jàppee est-ce que kooku dina jàppam dina baax mais yéen a yem yéen a yem voilà kon. yonent bi alayhi salaatu salaam ne nag kër képp koo xamante ne nii jël na fi lu toll ni puso ko fi indi fa addul xiyaata wal mixyat ndax lan fa innal ghulul naar ndax lan parce que xulul mooy di jël alalu jël alal hein jël alal joo xam ne ci màng mi ci butin de guerre bi nga ko jële laata ñu koy séddale aar loolu loolu gàcce la waaw wanaar gàcce la te ca ka ko jël naar safara la ëllëg ci moom washanaar mooy li gën yées ci gàcce sanaar moo ëpp aar waaw moom mooy njombortalu aar waaw mooy loolu lépp la loolu la mooy ku mel nii la ñee am na ñoo xam ne dañuy xam ne diw alalam baaxul mais ñu koy ñu koy koy ñee ñu koy ñee nga gis ñenn jar na leen sax jaay seen dignité ndax lan parce que waa ji borom alal la alors que ñoom ci seen bopp xam nañ ne waa ji alal ji mu yor baaxul waaw moo ñoom ci seen bopp xam nañ ne waa ji alal ji muy drainer tax gaa yi jàpp ne moom moom grand quelqu'un la waay waay waay waay waay waay waay waay waay daganut te yonent ma lay saab saab nee na fa innal ghulula aar wanaar washanaar mooy gàcce la aar loolu nit war naa rus yor alal ju daganul sax di ko di di di di ci bàkku di jaay ne léegi moom mu ngi ci VIP bi donc newoo ci lenn yow waar wanaar safara lay ci kawam waaw waaw eh, eh, eh, loolu gisoon nañu <laughs> jàmm booba nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo ko moomoon bañ naan ko hani an lahu mu faatu ca xare ba ndax benn flèche bu bu bu perdu moo ko moo ko faat Xaybar gaa yi naan hani an lahu bi shahaada yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kallaa yi naan ah bienvenu moom way waay ci shahaada gi mu doon ñee nañu ko de ci martyr bi mu doon faatoo ci toolu xare yonent mi aleyhi salaatu ne déet inna shamlata allati axadataha yawma yawma kada la tashta'ilu alayhi naara allah min al ghanima yeneen mukk gis ngeen carax wam jëloon pour wan la ne gis nga mbir yi mooy mooy ne mbir yi dara dara dara il faut ngay xeeb moo tax lu daganul daal sincèrement daganul mooy léegi le relâchement bi ama ah. mais yii nii mooy ne dafa nekk loo xamante ni d'une importance capitale nit ñi war koo xam nañu seet suñu alal yi fan lay jóge hein euh, kii euh, euh, mooy kii cham la mooy ab yére la woon mooy ab ab lu muy muuroo voilà pa pa pa pa pa dàll dàll mooy naa la voilà mu ne inna shamlata allati axadaha minal minal minal ganimati qabla an tuqsam la tashta'ilu alayhi naara allah yonent bi alayhi salaatu salaam ne mukk ngeen ngeen ne lan ngeen ne hani an lahu bil janna déedéet gis nga yére ba mu jëloon hein yére ba mu jëloon ci màng mi laate ñu koy euh, euh, euh, séddale hein dégg ngeen lool loolu nag mooy tàkk ci moom safara allahu akbar allahu akbar ab yére la de ab yére <coughs> keneen ne shiraak ne man de shiraak bii waaw kay boobu mooy boobu nag mooy carax shiraak carax yii de balaa ko jële aw shiraakayni yonent bi alei satu salaam ne shiraakun aw shiraakayni min naar la loolu carax la wala ñaari carax ci safara non man non nag c'est ñun sincèrement sincèrement mooy gis nga ñàkk càggante giñ ñëwe daanaka yenn raar na nga gis kuy toppatoo loolu koo xam ne côté alal mais na la jaral nga ñàkk jar na ko jar na ko ngay xool yow li ngay dugal sa kër li ngay dugal sa biir li ngay defal nit ñi est-ce que lew naam lew gisoon nañu ghazwatu zaatu salaasil <laughs> gaay àndoon ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu anhu jox leen loo xam ne ñu lekk ko ba pare ndekete yoo waa ji alal fi mu ko jële baaxul quoi ñu waccuwaat dugalaat seen loxo yi waccuwaat affaire bi na ko nag waroon nga ñoo wax nag avant nga ba euh, que lii mooy gis nga lu ñu lekk ba pare fexe dugal seen loxo yi ci biir oh, oh, oh, ba waccu lépp waaw kon nag <laughs> nañu faire très très attention alal neex na waaye bu daganul rek aar wanaar wa shanaar wallah kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen kon delloo leen loolu waaw ala ahlihi yawmal qiyaama fa innal ghuluula aarun wa naarun wa shanaarun ala ahlihi yawmal qiyaama ndax jël ci butin de guerre bi ne ko loo rocc ci biir jël ko xafaa an xufiyatan te loolu danga koo nëbb mooy jël ko rek kenn départagé gu ko séddaleeguñ ko kooku day nekk euh, euh, li nga xam ne mooy ke euh, aar mooy mooy mooy gàcc nga mooy si waaw wanaar ak safara wasanaarum ak ak ak moo gina moom moo féete kaw ŋaar kese gina yées yowmal qiyaama ala ahlihi ca ña koy def bés pénc mu ne fa jaa rajulun min al ansaar waaw léegi bi yonent ma lay saar saa waxee lool am benn waay ci lansaar yi daal di ñëw waaw ci saase na ko la ko dégg waa ji ñëw ci saase ci yonent ma lay saar salaam bi bi kubbatin min xuyuti min xuyuuti sha'rin mooy mu indi kubba kubba mooy kii eh, tailleur yi xam nañu ko ñoom Seydi Haarun xam naa eh, bu ñu fi newoon dinañ ma ci dimbali Seydi Haarun Taal monsieur le tailleur mooy eh, mooy wëñ gi fi ñu koy fi yooyu ñuy lëmas wëñ yi xam nga buñ tegee ci kii wëñ yi fi ñu koy lëmas fi nga xam ne fa ñuy lëmas nga xam ne bon industriellement lañ koy defaree mais ñoom buñ ko jëndee après di dugal ci puso bi après muy ñuy ñaw muy muy jóge ci lool di di di di kii loolu ñu koy lëm ñu koy lëm lëmës noonu léeg-léeg nga gis si yoo xam ne day mel ni bal yu ngand loolu mooy kubba voilà bon je pense que je me fais <laughs> comprendre j'espère que <laughs> parce que moo bi laa tu laa xamul dama koo xamul sax du loo xam ne dama koo trouver mais dama koo xamul xam naa ne daal mooy li nga xam ne mooy moo bi a wolof bu dee am na tur ci wolof xaw ma ko mais li ma la mën a wax mooy day mel ni day balone mbir mi mooy du mooy rek li ñuy def ci wëñ noonu waaw di ko ci lëmas yu bari léeg-léeg nit am ko këram bu bëggee lu mu dabb daaxe ci yéreem wala lu mu ñaw mu jël ci dagg ba yi dagg après kii mooy loolu tailleur yi di ko yor bu baax gaa yi daamine tamit dañuy yor yu mel noonu loolu mooy kubba waa ji nag indi ansaar bi radiyallahu anhu indi lu mel noonu boo xam ne ci ay kon euh, ci yooyu la ay wëñëg yooyu fa qaala ya rasulallah axadtu hadihi li axiita biha bardaata ba'irin li dabr mu ne yeneen bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw indi mbir mi indi ko ci kanam yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ne ko lii de maa ko jëloon man mii maa ko jëloon bi ma ko jëlee nag leneen laa ci soxla woon hein man daal li ma ci bëggoon eh, sama teg gi teg gi mooy bardan dañ naan bardan dañuy wax bardaa tamit mooy boo ci wax baax na li axiita biha bardaata ba'irin lii dabr mooy dama ko ne yonent lii damaa ko man cee ñaw sama teg moom lañ naan teg ci wolof bii moom xam naa ko mooy teg waaw <laughs> loolu moom xam naa ko moom bardaa wëñ ma waaye bardaa moom xam naa ko moom voilà dañuy wax bardaa waaw mooy teg ci li ñuy teg ci kaw fas wi walla kaw berkelle bi walla kaw mbaam mi ngir boo ci toogee mu gën a confortable mu ne ko dama koo teg eh, dama ko jëloon ngir ñaw ci sama loolee ngir sama gëléem boo xam ne nag dafa am benn góom foofu waaw dafa am benn góom bu ma ko ci tegee teg mooy tamit day day day tax tamit duma ma a bu may toog bu ma koy war du ma war ci fi góom bi nekk duma ko gaañ bu ma tegee lii nga xam ne day nooy ci góom bi di ko protéger waaw dafa am ay góom ci nga xam ne ci ginnaawu gëléem yi lay nekk en général mooy wab eh, dabir dabaru fa qaala rasulullah bi mu waxee loolu moom ansaar yi bi yonent mi alayhi salaatu salaam ne amma haqqi minha falak yonent mi alayhi salaatu salaam ne kanta man de àq bi ma am ci wëñ go ko kob ba googu may naa la ko seetet gis nga détails yi seetet mu ne ko fa amma haqqi minha falak li ma ci am àq wóor na yàlla lii moom béboo gars nañ la wax paroon ab yow ab parano nga d'accordal d'accordal kii dafa feebar non saa saa moom mënoon na rek jël saa mu wax dara quoi déet déet loolu musiba la yeneen ma saa saam ne ko kantaa man li ma ci am de sama àq li ma ci am loolu moom bàyyi naa ko yow may naa la ko fa qaala rajulu waa ji nag ne amma ida balagha al amru fiiha ila hada fala xaajata lii biha fa rama biha min yadi <laughs> waa ne ah bi yonent alayhi salaam waxee lool mu xam ne kon affaire bi c'est très tellement sérieux ba yonent mooy ay milliers la ah douze mille lañu wala quatorze mille yonent alayhi salaam ne mooy gis nga même loolu lu ndaw loolu ak ñépp ngi ci àq ñi fekke xare bi ñépp am nañ ci àq ci loolu noonu même bu dee wërngalub wëñ la wërngalub wëñ la ah peut tamit ñu koy woowe noonu de waaw peut-être lool ci wolof mu dox xaw ma nu mu tudd mais wërngalub wëñ <laughs> voilà wërnga lool de bu ma ko doon traduire moom manoon naa ko traduire noonu baat bay may dóoru ñëw may xaw ma ndax lool la demandon aux aux experts les les les linguistes Euh, léegi même bu dee lool la yeneen tool yi saa ko man de àq bi ma ci am loolu mooy kon àqu ñeneen ñi il faut nga seet nga xool ak ñoom est ce que dinañ d'accord ngir bàyyi ko yow waa ji ne hee amma ida balagha al amru fiiha ila hada bu dee nag mbir mi moom fii la toll nag moom ci gravité moom ba <laughs> nii la fala xaajata lii biha man nag aw ma ci soxla mu jël affaire bi sànniwaat ko dindi ko ci saase génn ko ciy loxoom delloo ko ca fa nga xam ne fa la bokk ci màng mi Allah chetëdd moo tax gis nga alalu mbooloo c'est très dangereux lu ñépp moom nga koy garder wala lu ñépp ñépp jënd imaginez am na yoo xam ne ñenn ñi sax duñ ci bàyyi xel c'est vrai que léeg-léeg mën nga ko laaj ndax am na tamit lenn affaire tamit du am <laughs> loo xam ne mooy bu dee ne yow xam naa ne diw mi lii moom ma jël moom moom moom gërëm na ko quoi mooy bu ma gisoon ma jël ko du wax dara waaw loolu mais loolu daa am ci luñ koy cadrer mënuñu koo joyal par exemple fii waa ji mënuloon na ne rek bon xam naa jullit ñi moom ku ma gis ma jël lii moom dina ma kii non di góoneel transal am maa xaq yi kanta àq bi ma ci am min ha falak bàyyi li ma am ci wërngalu wëñ bi may naa la sama àq voilà wuu mooy gis nga alalu mbooloo liñ doon wax sànq loolu lu jara bàyyi xel la da ngeen di amu association même bu conférence amee na nag wuute na mooy bu dee bouteilles yi nga xam ne wala ab cérémonie wala luñ organiser bu dee yi ñuy naan ay coca ay yooyoog ñu dem noonu naanu yeeg yooyu nga xam dañ leen a xas a ubbi gars yi daanaka duñ ko utiliser waat loolu moom loolu ku ko jël lool loolu taxul ñuy wax ko wax mais yi nga xam ne dafa tëju moom loolu li gën mooy nga laajte pour gën a sàmm te tamit on sait moo tax alalu mbooloo parce que santé moo tax nit <laughs> te am na beneen affaire boo xam ne nit ñi léeg-léeg dañ koy bàyyi te loolu c'est grave. te waxoon nañ yonent bi saa saam la mu waxoon waajam yónni woon mu dem collecte ci zakat yi mu dem ñu jox ko fay neexal mu ñëw na yonent bi saa saam hada lii hada lakum wa hada lii dem yoonam yonent bi saa saam yónni ko ngir mu collecte zakat ji mu dem gaay kontaan ci moom jox ko zakat ji ba pare neexal ko am yuñ ko jox mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu ne lii moom mooy li mu ma yónni woon li ci des nag maa moom dem yoonam yonent bi alayhi salaatu mer waaw yéeg ci kaw minbar bi wax ak jullit ñi ne leen maa baalu aqwaamin lan moo tax ñenn ñi ñu leen di liggéeyloo ñu ñëw amul dara lu ñuy def ñaan hada lii wa hada lii maa ko moom yii nag ngeen moom lii maa ko moom halaa jalasa fii bayti abiihi aw ummi lan moo woon mu toog kër ndeyam wala baayam ba xam ndax dinañ ko ayuh daalahu am naa ndax dinañ ko jox cadeau boobu bi mu def loolu lool lool masoon nañ ci taxaw que ne waa jiy liggéey waa ji nga xam ne entreprise ko chargé muy liggéey dara moom bu ñu ko joxee cadeau du moom lañ ko jox au nom de l'entreprise la parce que bu dajee woon ak waa ji ci mbedd mi du ko jox kooku dañ naan hal laa jalasa fi bayti abihi wa aw wa ummihi aw fa yara aw a yuhda lahu am laa manu foo na toog mais manoon des këram bu fa liggéeyul woon ci entreprise bi est ce que waa ji na dajeeg moom rek mu koy jox non moo tax waxoon nañ la fi muy baaxee dangay ngay fexe yëgal ko ñi lay liggéey loolu nga ne leen man dañ may faral di ma jox ay neexal ay yooyu léegi lan ngeen ci lan laa ciy def bu ngeen bëgg lan laa ciy def buñ la nee jëlal léegi même boo fa demati bu ko la joxati jëlal buñ la joxoon un milliard ci neexal lu ëpp même chiffre d'affaires entreprise yi yaa moom waaw yaa moom ndax ñoo na la ku la fi joxati kadoo nga jël nga jël mooy yooyu tamit lool la waa ji bu dee ne man association bi mais damay laajte moom ñi nga xam ne dañ leen a chargé leen leen li leen ñu dara ñoo yem ñu dem loo xam ne ñépp xam nañ ne cinquante euros lay jar ñépp xam nañ ne vingt cinq francs mille francs CFA lay jar waa ji nag comme que dafa dajale alalu ju bari dem jënd ci lu bari mu dem waajay jaay kontaan ci moom ne ko finalement dama lay defal yépp vingt mille waaw moom mu dajale cinq mille cinq mille yooyu te dem te bu ko wax ñeneen ñi ko jëndloo loolu du yoon alal jooju dafa xaraama lekk si dafa xaraama lekk dafa xaraama lekk manoon na def lenn lim waroon a def dafa waroon a ñëw soit bu ñëw ne leen ah mbooloo mi kat dama leen ba ma demee vingt-cinq mill la yoon jar comme ni ñu ko xamee article bu ne ba ma demee nag waa ji commandé yi ni mu moo tax mu ne léegi vingt mille la def yépp léegi nag ku nekk am nga fi cinq mille lan moo ci seen xalaat buñ ne indil ku ne la jëlal nga jël dagan na ku la nag indil nga jox ko mais mënoo ñëw tëdd ci noonu noppi mënoo ñëw tëdd ci noonu noppi alalu jàmbur nga lekk alalu jàmbur mënoo toog nag naan non façon fayeeku la non bu doon ijaara la ijaara day leer nit boo ko liggéey loowee li nga koy fay day leer au départ du loo xam ne dañuy bàyyi ba bénéfice bi am ñuy door a définir loolu non non non non ça gis nañ les transactions commercial ijaara dugguñu côté ijaara mais doon nañ ci cof tuuti mais loolu man da nekk doo bàyyi bu bénéfice bi taxaw ngay doora a taxawal naan ay wo léegi euh, léegi man lii laa lay fay non loolu au la waaw man nga ne article boo jaay bu nekk bu nekk vingt cinq mille lay jar boo jaay bu nekk yaa ci moom cinq mille yi voilà loolu baax na loolu baax na wala demal jaay jour bi saaboo ñëwee man lii laa lay fay loolu it baax na wala nga def ko moo xam yawmiyan wala yan laa lay fay jaayal sept jour ngay jaay sept jours bu jeexee man maa lay fay temps loolu baax na wala ngeen def ko shahriyan mois comme gars yi ni ñuy def salarié yi li ëpp nga xam ne mois bu ne da ngay xam lii lañ lay fay ngay liggéey voilà loolu baax na. mais manoo ñëw liggéeyal liggéeyal liggéeyal on verra après non on verra non non non loolu du dox quoi loolu du dox kon la ko wax waa ji jël affaire bi daal di sànni ne eh, bu dee mbir mi nag àgg na fii falaa xaajata lii bi aw ma ci soxla xoola gis nga riwaay imaam ibn Sa'd bi eh, comme li kii wax imaam al ibn Kathir ci al nihaaya mu ne wa hada siyaaqu bi mu indee <clears throat> nettali bi ba pare mu ne wa hada siyaaqu yaqtadi annahu alayhi salaatu wassalaam radda ilayhim sabyahum qabla alqisma kama dahaba ilayhi muhammadu bnu isxaaq xilaafan li muusa bnu uqba wa gayrihi hmm? mu ne mu ne lii nii gis nga lii nii dal Isxaaq daldi daldi siyaaka mooy indi déroulement successif nettali bi ak ñi mel li muy wane mooy ne que ne yonent mi alayhi salaam dafa delloo waa Hawaazin seen alal yi laata muy séddale màng mi da leen da delloo lan seen jaam yi. laata muy séddale li nga xam ne mooy butin de guerre bi comme ni nga xam ne imaam ni Ishaq noonu la jëme ci loolu mu ne loolu nag wuute nag li imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi kanta moom imaam Muusa li mu wax imaam Muusa ibn Uqba moom noo moom imaam kii ci boppam moom imaam Muusa ibn Uqba moom li mu wax dane yonent mi aleyhi salaatu dafa séddale mbir yi ba pare waaw bi mu ko séddalee ba pare ci la lan hein ci la doora nag delloo delloowe mbir yi te amaana nag loolu loolu mooy li nga xam ne lu dëgër la mooy xam ne maam sax li mu wax dëgër na mais euh, teqantal bi mën na nekk lenn mooy am na lu ci yonent mooy nii lañ mën a boolee wax yooyu parce que waxu imaam Muusaa ibn Uqba bi rahmatullah alayhi imaam al-Bayhaqi moo ko solo waxoon nañ la kenn dinañ ñëw ci ay riwaa ci riwaayam insha allah te loolu imaam Muusaa ibn ba di nettali loolu la imaam al-Buxaari ci boppam solo na ko rahmatullah alayhi hein moom ci boppam solo na ko kenn <coughs> yonent mi alayhi salaam dafa séddale mbir yi ba pare voilà doora gaa yi dóor a ñëw gaa yi dóor a ñëw léegi eh, ñetti minute ci des hmm, ñetti minute ci des léegi daanaka nettale mook imaam Ibn Sa'd niroo sauf ko côté boobu daal la la ngay gis ne que ne moom dafa dafa ne dafa séddale ba pare après dóora gaa yi dóora ñëw après nag mu ba wax ak saxaaba yi radiyallahu anhu ngir ah buñ mënee delloo jaam yi quoi pas alal ji mais jaam yi jaam yeeg njaboot ji léegi ñoom ñu daldi d'accord euh, léegi <clears throat> Euh, moo tax mu ne ci fin bi pour euh, kii riwaay imaam Muusaa ibn Uqba bi après bii di ñëw dinañ ñëw ci riwaay imaamul Buxaari bi daanaka moom bu imaam Muusaa ibn Uqba bi sorewuñ euh, ndax bi mu leen waxee c'est pareil bi ñu ñëwee fekk ko foofu Ji'irraana ñu ñëw na ko ah fii nga denc fii ñu jaam ya nekk de ñi ngeen jàpp mooy al ummahaat wal axawaat wal ammaat wal xaalaat mooy suñu yaay yeeg suñu sœur yeeg suñu baayteex yeeg yu jigéen ñi suñu bàjjen yeeg suñu tànte yi ñooñ lañ jàpp yonent ma lay saar saam nag ne leen tànn leen ci ñaari alal ji walla walla li nga xamante ni mu ne leen waqad waqatil mawaa moo tax mu ne leen xoola mu ne leen nag dangeen di tànn bi ñu waxee lool ñu ne ko wa narghabu ila allahi wa ilayka ya rasulallah wa kaana rahiman jawadan karima fa qaal sa atlubu lakum dhalik wa qad waqa'at al maqasimu mawaaqi'a fa ayul amrayni ahabbu ilaykum ne leen gaa yi ne ko ñun nag am nañ ci yow yaakaar suñu mbokk jigéen yéeg suñu njaboot yi ngeen jàpp fii yooyu yépp yow ndawal yàlla li am nañ ci yow yaa ci yàlla ak yow nga daal di ñuy eh, delloo leen te dañoo yow nag danga nekk koo xam ne ku ñe ku am yërmande nga ku ku nga ku tabe nga te ku tedd nga. mu ne leen ah dinaa leen nangul ndax gaay ndax de a ah, ñun de seddale naa ba pare léegi nag waaye dinaa def dinaa jéem lu ma man ngir laajal leen ngir ñoom ñu daal di leen mën a delloo li ma eh, li nga xam ne mu ñoom séddale nañ ko ba pare léegi nag ci la leen laaja ne leen as sab yu amil amwaal atlubu lakumu sab yu awil amwaal waaw mooy est-ce que léegi li may sàkku ci sama saxaaba yi radiyallahu ngir ñu delloo ko mooy alal ji wala jigéen ndax mënuñoo delloo yëpp waaw benn ci ñaar yi lañuy def léegi as-sabyu awil amwal njaboot jéeg jigéen ñi ngeen soxla wala alal yi ñu ne ko yow tànnloo nga ñu de yow sallallahu alayhi wasallam waaye nag alxasabu moom la ñuy tànn wala natakallamu fii shaatin wala ba'ir duñu wax ci affaire u shaat ay gàtt wala nag léegi nag yeneen mi alayhi salaatu salaam wax leen sa leen li ñuy wax léegi nag après nag ci la leen waxe ne ngir bon buñ mënee delloo mbir mi wax ñoom comme niñ ko gisoon ci riwaayu bële hein ah, ba pare mu ne leen yéen waa Hawazin yéen c'est que yéen euh, man xaaroon naa leen wa kuntu wa kuntu istanaytu bikum bid'a ashara layla hein ne leen yéen man xaar naa fii dix-neuf lu toll treize wala dix-neuf jours xaar naa ngir ngeen ñëw ndax bu ngeen ñëwoon avant bu ngeen teeloo di ñëw lool doon na gën a simple ngir rek la ko waaye nii séddale naa ba pare waaye dinaa def effort dinaa wax ak sama saxaaba yi radiyallahu anhu dinaa fexe ngir wax ak ñoom nan lañ leen di delloowe seen côté comme que nee ngeen seen jaam yi ngeen kii seen jigéen ñi ak seen soxna yi lool nañ fexe seen seen seen njaboot yi dinaa fexe wax ñoom waaw léegi bi mu waxee ak moom ginnaaw bi ñoom ni ñu waxee ndax li mu leen waxoon bu ma jullee ba pare na ngeen wax mooy pareil la même chose la ñaari riwaay yi hein yonent ma alayhi salaatu salaam jóg daal di wax ne leen li waa banu Haashim xam nga fële bani Abdul Muttalib la woon fii dane qad radattu alladhi li bani Haashim walladhi wa walladi bi yadi alayhim li ma yor sama loxo ak li waa haashim wax ko jullit ñi ne leen delloo naa leen ko ci ay jaam ak seen njaboot fa man ahabba minkum an yu'ta ghayra mukrahin falyafal képp nag koo xam ne yéen ci sama saxaaba yi ginnaaw bi ma leen ko séddalee ba pare dafa bëgg a delloo comme def ni man ndax kat moo tax da ne seen mbokk yii de dañoo ñëw dañoo ñëw de bi ñu ñëwee nag tuub nañu mooy waa waaw dañoo tuub de te mujj léegi nag sauf ko mbir mi am na ba pare waaw léegi nag man de li ma ci amoon ak waa Banu Hashim delloo naa leen ko ci ay jaam léegi nag képp kenn ci yéen saxaaba yi da ngay bëgg a def ni man delloo ci loo xam ne nag kenn forcé wu ma sama wax jii bu mu tax bu bul tëb rek mu nekk loo xam ne dangay jàpp ne damaa forcé kenn forcé ma kenn képp kenn ci yéen ku bëgg a delloo. jaam yi mu am delloo ko waa Hawazin ci loo xam ne ghayra mukrah ci lu ko kenn contraindre ngir mu def ko fal yafal na ko def mooy ci coobare boppam wa man kariha an yu'ta wa ya'khudha al fidaa fa alayya fidaa'uhu mu ne képp nag koo xam ne moom bëggul a joxe noonu rek mooy <laughs> sedda mbir yi joxe delloo gratuitement mais dafa bëgg ah mooy bu joxee la mu joxe ñu jox ko équivalent wu loolu ci alal mu ne bu boobaa kooku man maa ko gaar man maa gaar maa maa gàddu loolu man alayhi salaam maa koy def maa gàddu loolu maa koy fay waaw mu ne fa ata naasu maa kaana bi aydihim minhum illa qalilan minhum sa'alul fidaa nit ñi daanaka saxaaba yi ñoom daanaka joxe liñ yoroon volontairement parce que loolu alayhi salaam bëgg ba mu des lenn lu tuuti ci ñoom ñooñ nag dañ ne nañ ñu jox alal te ñooñu xam nañ lan la ci riwaaye bële mooy ñoom Uyayna ibn Hisn al Aqra ibn Habis al Abbas ibn Mirdas ak waa banu mooy ñam àndaloon banu Sulaym moom bañ nañ nee nañu yow waa Abbas d'accord ñu mais banu ànd seen kilifa gi Uyayna waa banu Tamim ànd ak seen kilifa gi kan al Aqra ñooñu ñooy ñu ndaw ñim ne ñooñu nag ñoom ndax finalement yonent ma ne saa saam leen ne woon maa leen di jox ci gëléem yoo yële saa bu ma amatee alal loolu mooy riwaay imaam ki nga xam ne Muusa ibn Uqba léegi nag ci riwaay ci eh, insha allah ñu gis riwaaya saxiixu imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi insha allahu taala ci wafdu Hawaazin bi ñëwee fii ci Ji'irraana yonent mi aleyhi salaatu salaam doon séddale màng mi ñu ñëw ngir tinu ko ngir mu man leen a delloo seen mbokk yi ak seen alal yi waaye gis nañ ne alal yi moom yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na leen benn ngeen benn lañ mën a jelloo waaw moo tax toloo lépp ne ko gën a leeral ci riwaay imaam imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi kon loolu la ñuy gis insha allahu taala li nga xam ne moo ci tegu